fi lbaabi arraabi'i wathalaathiin baabul wasiyyati binnisaa kon inshaa allahu taala tey ñu war a gis garab gu bees ci toolu nit ñi sell ñi wala chapitre bu bees wala bunt bu bees radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin ci suñu jataa bi ñu génn jeexaloon nañ buntu numéro 33 wala garab numéro 33 tey nag ñu war a dugg nag ci bu bees xadis biñ mujj woon a gis ñaari xadis lañ gisoon jotaay bi ñu weesu moo tëjoon buntu yi muy xadis 271 ak 272 bu njëkk bi moo doon xadis li mu jëloon an Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma beneen bi moo doon wa an Abi Darda Uwaymir radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ibghuni ad'afa tey nag kon al imam ci garab gi ci tool bi ci tool bi mu yëndil garab gu bees muy numéro 34 muy baabul wasiyati bin nisaa baabu buntu al wasiyati di ndénkaane mooy di dénkaane bin nisaa ci jigéen ñi mooy ndénkaane gi leen borom bi di dénk ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam yiiw ñuy def ci ñoom yiiw te di leen yërëm ndax ñooñu dañoo bokk ci ñi nga xam ne comme li mu wax fële lim ne euh, euh, euh, moom allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayn al-yatimi wal mar'a waaw dama bokk ci way néew di doole yi en général yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag daal ci dénkaane li nga xamante ne mooy yiw voilà mooy alwasiya mooy recommandation yi diine def mu concerne jigéen ñi loolu lu tudd buntu bi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu tàmbalee comme li waxoon ndax mbir yi nekk loo xamante ne diggante li mu nekk li mu nekk mooy euh, diggante alquran ak sunna la moom la composé wu moom la làmboo mu ne qaala allahu taala muy njëkk wax wàllu njëkk bi ci garab gi mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawe de te yéegul nee na wa aashiruhunna bil ma'ruf suratu nisa aya 19 mu ne loolu li ci njëkk njëkk ndénkaane gi ëpp gi gi gi njëkk borom dee ko def tabaraka wa taala def ko ci alquran digal ñu ko ne wa ashiruhunna jigéen ñi dee leen dund ak ñoom ci njekk ak jikko yu rafet di rafetal ci wax ak yi ngeen di wax ak ñoom ak jëf yi ak xaal yi ngeen di nekkeek ñoom bil ma'ruf lépp nekk ci njekk lool mooy al lool mooy njekk mooy xusnul xuluq mooy rafet jikko mooy dundulee nag ñoom bil ma'ruf ci njekk waaw aaya bi al imam da ci indi li nga xam ne moo ko ci eh, kii waaye suñu boroom tabaraka wa taala eh, eh, ci aaya bu gudd la woon waaw mu waxaale loolu ne wa ashiruhunna bil ma'ruf voilà day leen dund ak ñoom ci njekk kon loolu muy digle borom bi ordination boroom bi boo xam ne moom la digal ñi nga xamante ne nii ñooy xeet wi ñooy nit ñi ñooy jëkkër yi ñooy ñi nga xamante ne ñooy góor ñi ñu dëkk ak seen soxna yeeg yooyu bil ma'ruf ci njekk waaw léegi nag ndax ñoom la doon wax yaa ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an yéen ñi gëm yàlla noonu la ubbee bi daganut ci yéen ngeen di doon jigéen ñi ci par force voilà sama frère ko takkoon kon nag après par su man génn naa dina maa koy doon déedéet loolu amul ci l'islam loolu amul ci l'islam loolu amul ci l'islam léegi nag kon ndénkaane bu njëkk baa ngoogu mu ne wa qaala ba léegi ci bunt bi mu ne borom bi kawe te yéegut ba léegi nee na mu ne walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaq wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kaana gafuuran rahiima mu ne borom bi tabaaraka wa taala ba léegi nee na ci suuratu nisaa'i ba léegi aaya cent vingt-neuf waaw suñu borom ne walan tastatii'u bii moom indi na laay bi yëpp ba man te nag yéen góor ñu ne leen leer ne manu ngeen an ta'dilu bayna an-nisa mooy koo xam ne daa am soxna yu bari am ñaari soxna jàpp ñett ko jëm ñeent te du ko dépasser parce que dépasser ko dafa xaram waaw kenn nag amut sañ-sañu dépasser ko ñu naan waa ji moom am na sañ-sañ bi kenn na fi amut sañ-sañ laa wax waaw kenn du mbindeef <laughs> moo xam ne nee nga ci lislaam nga bokk ne yow yonent bi alayhi salaam moo fi indi diine jii diine jooju nga ne ci nga nekk di ko dépasser parce que daa am fu mu toll tollu fen ci bakkanam kese la toll voilà ku ko fi dépasser rek teg nga teg ko ci xam bu dee xamul moom koo matu nekk sëriñ <laughs> waaw bu dee xam na mooy ci bakkanam la ko teg ci caaxaan la ne ak ku ko mën a jur ak ku man di doon moom moomee waaw ab caaxaankat la voilà wala rek loolu mu def njuumte bu rëy la waaw même bu du caaxaankat soit moo bu dee moo ko tey moom caaxaankat la waaw bu dee nag koo xam ne day jàpp ne boo loolu war naa mën a nekk mooy dañ koy xamal ne ko mbir mi nag du loolu voilà kon walan tastati'u yéen de du ngeen man mukk an ngeen di ngeen di yemale bayna nisaa yi diggante jigéen ñi waaw walaw xarastum même bu doon nga xër ngeen def lu ne ngir lool am lool manu la ne waaw kon nag falaa tamilu bu leen di jeng kullal may li gékkug jeng bul ne nag bon comme que yàlla daal nee na moom man man ah mooy nekk koo xamante ne nii dama leen di yemale man da nekk kon nag naa jeng ci kenn ki rek ah mu jeex mu ne déedéet falaa tamilu lool nag bu leen ko def bu leen jeng kullal may li gékkug jeng ah fatadaruha ngeen bàyyi beneen femme ba moom ah jeng ci kenn ki bàyyi keneen ki mu mel ni kal mu'allaqati mel ni lu ñu lonk mooy lan mooy nekkul cib sëy <laughs> melul ni ku ku mu ngi cib sëy waaye mooy xaal bi ko bàyyee entre deux la nekk mooy dafa tagga tembe mooy moom li muy dund mooy dund koo xam ne amul jëkkër lay dund ci biiram te tamit mooy ci feeyi nekkuñ ku ñu fase ba mën a dem yoonam mu ngi ci buum waaye nekk ci buumam googu dara ndax lan waa ji jéng gum jéng mu ne loolu bu leen ko def de wa in bu ngeen yëwanalee nag rafetal wa tattaqu te ngeen ragal seen borom fa inna allaha yëg leen ne borom bi kaana nekk na ghafuran aji jéggalaa koon rahiman aji yërëmaa koon voilà aaya bii nii kon borom bi dañuy dénk dañuy def ay dénkaane ci ñi nga xamante ne ñooy jigéen mooy dénk nañu lii nii ne góor ñi manu ngeen lu ngeen bëgg juste yemale te loolu la lislaam woote mooy ci biti mais waxul ci biir park que lii nit manoo cay dégg na waaye kon kay man comme li ngay déggee yenn juhaal yi di def tudde seenu awa makka ah bu may dem naan foofu moom mooy makka quoi bu may dem fee nag keneen midina waaw mooy makka daana xari wal iyaazu billaah <laughs> ndax fa la yonent bi saa saam jóge woon gàddaay fa mu dem a neex muy Medina léegi ñaareel bi nga tudde ko Medina aaw bi nga tudde ko Makka wal iyaazu billah hada loolu lu ñaawa ngoog waaw lu ñaawa ngoog l'islam lim lay wax fii dane la cofeel bëgg ak bànneex loolu moom yàlla du la ci tenir rigueur ne la ni nga ko amale kii la même chose ngay amale kii borom bi du la wax lool parce loolu manu la ne ñaari nit ñoo gis ñu taxaw nga sopp leen am na koo gën a sopp loolu moom manu la ñàkk waaw borom bi nag lim la wax dane la ci wàllu li nga xamante nii mooy yi nga xam ne mooy yu feeñ yi comme dépense ak tamit yi nga xamante ne nii yoo leen di defal la loolu nañ ci juste waaw na nga ci juste na nekk koo xam ne da nekk koo xamante ne nii euh, ku ku ku ku ku ku ku ku jub ngay doon ci lool waaw waaw te loolu xadiis yu bari yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam eh, yoo xamante ne nii loolu moom leeral na ko waaw kene mbir mi eh, buñ la nee yemaleel tekkiwul nga ne a ah, man nag lépp laay mën a yemale kon cofeel gu ma am ci moom moom foog mu cofeel même cofeel googu loolu da nga koo mën a nat loolu man da ne waaw parce que loolu ci loxo yàlla la ne waaw xolu jaam yi nekkul lu dul ci benn ci ñaari diggante ñaari baaraami boroom bi mu koy jàllar bi comme ni mu ko neexe may pas comme ni ko jaam bi neexe kon nag falan walam tastati'u du ngeen man mukk te manu ngeen an ta'dilu ngeen di yemale yéen góor ñi yéen jëkkër yi bay bayna nisaa yi diggante jigéen ñi walaw xarastum même bu dee ne xër ngeen ci loolu waaw léegi nag moo boo amee ay doom it yoo xam ne jigéen lañ c'est pareil loolu la waaye bul falaa tamilu xam nga fii ci soxna yi la doon waaye loolu it da ciy dugg fala tamiluuna kullal mayli bu leen jéng nag ne comme que loolu man da nekk daal man naa jéng gépp jéng déedéet waaw ndax bu boobaa yaa ngi fell ay droit wam ay àqam te loolu sa boroom dina la ko laaj ëllëg yow jaam bi comme niñ koy gise ci biir fii kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an kon al imaamu lii la indi ci wàllu laaya yi ci wàllu hadiis yi muy bi composé garab gi muy wàllu xadis muy commencé xadis numéro deux cent soixante-treize am na luñ fàtte woon mooy buntu bii nii al imaam al xaafidu na nawawi dina ci xadis deux cent lay commencé ba deux cent quatre-vingts voilà léegi fay loolu mooy ñaata xadis deux cent soixante-treize ba deux cent quatre-vingts du sept xadis wala compter ak sa loxo bu dee leeru la soixante-treize 74 75 76 77 78 79 88 la waaw ah, ndax 80 inclus la voilà kon dina indi juróom-ñetti hadith insha allahu taala kon mu tàmbale mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam istawsuu bin nisaa'i xayran fa inna almar'ata xuliqat min dilaa wa inna a'waja maa fi dilaa'i a'laahu fa in dahabta tuqiimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsuu binnisaa muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin fi saxiixayn almar'atu kadilaa in aqamtahaa kasartahaa wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'awaj wa fi riwayatin li muslimin rahimahullahu ta'ala inna al-mar'ata khuliqat min dila' lan tastaqima laka 'ala tariqiha fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'awaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha qawluhu awaj huwa bi fathil ayni wal waaw kon al imaamu al haafizu an-Nawawi rahimahullahu taala hadis bi la njëkkandi mooy eh, ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett mu ne waan abi hurayrata hadis bu njëkk bi mu ngi koy jële ci sayyidina mawlana abu hurayra haafizu sahaabati radiyallahu taala anhum wa ardaahum annahu qaala mu ne neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam istawsu dénkante leen wala istawsu nangu leen sama dénkaane gi ma leen di dénk bin nisaay ci jigéen ñi xayran mu yiw fa innal mar'ata dinañ ci ñëwaat insha allahu taala ah fa innal mar'ata ndax kan ndaw si fa innal mar'ata ndax ndaw si xuliqat dañ koo bind min dil'in ci faar ci faar waaw mooy kot ci faar ci lañ ko jële mu ne wa inna a'waj ci lañ ko bind wa inna a'waj ma fi ma fi dil'i dañuy wax dil'a di wax dil'a voilà wa in fa inna ta yëg leen ne a'waj li gën a dëng ma fi dil'i ci faar ah a'laha mooy fa féete fa gën a féete kaw te nag yëg-yëg kaay ma yëgal leen fa in zahabta boo demee jublu tuqimuhu ngir jubbanti li nga xam ne mooy dëng-dëng boobale kasartahu boo da nga koy damm parce que woo dafa wow yow matt ba pare dëgër nga naan dëng ba pare nga da nga koy ci da koy da nga koy danga koy da nga koy jowyante mais booy def nii mu naan këlëj mu ne nag noonu la mel waaw wa in taraktahu boo ko bàyyee noon lam yazal du dañ awaj ah, mooy ni mel noonu du soppeeku du dañ nekk loo xam ne day dëng rek day courbé wu waaw mu ne fastawsu kon nag ah maa ngi leen di dénk te nangu leen sama ndénkaane bin nisaa yi ci jigéen ñi mooy li mu leen wax yiw googee ma leen dénk mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne wa fi riwaayatin fi saxiixayn am na benn boo xam ne dañ solo xadis bi nekk Sahihayni nga xam ne al imaamul muslim ak eh, buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo foofu yeneen i malay saa saam da ne al mar'atu ka dil'a ka wala ka dil'a mu ne jigéen gi ndaw si day mel ni faar mooy kot in aqamtaha boo koy jooyante kasartaha diñ ko dam waaw. wa in istamta'ta biha te boo nekkee di bànneexu ci moom istamta'ta biha bànneexu nga ci moom wa fiha awaj tam ba ngay bànneexu ci moom mooy ndëngte gu ndëng kurbu googu ndëng nekk ci moom de toute façon mu ngi ci moom waaw <laughs> mu ne wa fii riwaayatin li muslim nekk na ci façon bu ñu soloo xadiis bi boo xam ne al imaamu muslim rahimahullahu taala moo ko soloo foofu noonu foofu noonu foofu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam dana innal mar'ata dëgg-dëgg gis nga jigéen bi xuliqat dañ koo bind min dilaa dañ koo bind ci li nga xamante ne mooy kot mooy faar waaw ci lañ ko binde lan tastaqima laka lan lan moom mooy jamais <laughs> waaw jamais jamais au plus grand jamais jamais mu nekk koo xam ne dina jub la ka ñeel la ala tariqa ci lu yoon woo ko teg moom foo jaar des fois dina ci dina ci dina ci dëng waaw dina ci euh, dina ci euh, dëng daal waaw <laughs> loo mën a def nag waaw di nga xëy daal mu kii waaw dégg kii nga jékki rek la nga doon tere wala la nga doon bañ mu def ko waaw mu ne nag kon nag fa in istamta'ta bi boo bànneexoo ci moom de yëgal ne istamta'ta biha yaa ngi bànneexu ci moom wa fiha te dina des ci moom awaj mooy euh, euh, góogale Imaam An-Nawawi nag nee na qawluhu awaj huwa bi fathil ayni wal waaw loolu dinañ ci ñëw moom dana insha allah awaj mooy fath ayni bi a a ak wa bi a wa wa awajun waaw mu ne wa fiha nekk awaj ak ndëng ndëng wa in dhahabta boo demee nag jublu ci moom tuqiimuhaa ne da nga koy redresser da nga koy joyanti kasartahaa di nga ko damm wa kasruhaa te dammam nag mooy talaaquhaa mooy fase gi nga koy fase yow ku góor gi kon lii mooy hadis bi nii la ko al imaamu al haafid an-Nawawi rahimahullahu ta'ala tudde fii ci Riyaad léegi nag laaj bi ñuy njëkk laaj mooy est ñoom nee na Shaykhaani ñoo ko solo est-ce que ñoom kese solo ñu ne al imaamu Ahmad seen sëriñ daal dina koy solo ak seen taalibe ñoom ñaar ñee ñu njëkk a tudd sax Shaykhaan di al imaamu Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidhi rahimahullahu ta'ala imaamul Bukhari imaamul Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari ah. ko ci bërëb yu bari léegi nag bii ñoo xam ne moom la imaam njëkk indi. moobu mu ngi ko indi ci boo demee par exemple ci kitaabu ahadith ahadith al-anbiya salawatullahi alayhim baabu qawlillahi ta'ala wa idh qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi khalifa foofu mu ne haddathana Abu Kurayb kan mooy Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani al-Kufi sëriñu waa kutubu sitta ah seen sëriñ la ñoom ñëpp wa Musa ibn Hizam ak Musa ibn Hizam at-Tirmidhi moom nii ah, moom ah, al-Balkhi rahimahullahu ta'ala ah, qaala ñoom ñaar ñëm nee nañ ñoom ñaar ñëm ñu ne haddathana daal dinañuy nettali nettali nañu Husayn ibn Ali mu ne ki ñu nettali mooy Husayn ibn Ali mooy al-Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawlahum Abu Abdillah ah, al-Kufi rahmatullah alayhi al-Mughri rahmatullah alayhi an Zaida moom moo ko jëlee ci Zaida di Zaida ibn Qudama ath-Thaqafi Abu Salt al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Maysara al-Ashja'i moo ko jëlee ci Maysara al-Ashja'i du Maysara ibn Ammar am ñu ne ibn Tammam al-Ashja'i moom it al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hazim moo ko jëlee ci Salman la tuddoon muy Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moom moo ko jëlee ci sayyidina mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam istawsuu bin-nisaa fa inna al-mar'ata xuliqat min dila' wa in min dila' wa inna a'waja shay'in fi d-dila' a'laahu fa in zahabta tuqiimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsuu bin-nisaa fii nii la ko al imaamul Buxaari rahimahullahu taala daal di solowee ah kan al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayni rahimahullahu taala ah mu ne te mu ngi noonu moom mu ngi ko indi indi na ko ci benn bërëb rek moom day dajale xadiis yëpp indi na ci ñetti façon yoo xam ne moom la ko solo moom al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Eh, mu ne mun jëlee même buntu bi la kitaabur ridaa kitaabur ridaa baabul wasi baabul wasiyati bin nisaa foofu lokal imaamul haafiz eh, eh, muslim daal di indi mu ne haddathana par exemple boobu mu ne haddathana amrun an-naqidu mu ne ki ñu nettali mooy amrun an-naqidu mooy amru ibn muhammad ibn bukayr ibn sabur abu usman an-naqidu al-baghdadi rahimahullahu ta'ala wa ibn abi umar ak muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani gis nañ ko fan yi ni al-makki rahimahullahu ta'ala mu ne sama ñaari sëriñ yi yëpp ñoo ma nettali wal lafdhu li ibn abi umar gàddu yi may indi nii nag sëriñ bi mu mujjee tudd di ibn abi umar Eh, moom la ñeel muy Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar radiya rahmatullahi alayhim mu ne ñoom ñaar ñëpp nee nañu haddathana Sufyan ñu ne ki ñu nettali mooy Sufyan muy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullahu ta'ala an abi zinad moo ko jëlee ci abdallah ibn zakwan al-qurashi muy abu zinad abu abdirrahman al-madani an al-a'raj muy abdirrahman ibn hurmuz ibn kaysan al-a'raj ah <laughs> abu zinad an al-a'raj an abi hurayra tàllale bu siiw gongoog rawatina bu dee ci seydina malik la jóge te fii sufyan la c'est presque pareil waaw <laughs> ibn uyayna abu zinad eh, man nu may jàppe noonu abu zinad an al-a'raj wala la ngay jàpp leen Abu Zinad ci al A'raj lay jóge muy jële muy jële Seyna Abu Hurayra jàppal ne abu bi du ñu daje mooy ñaari abi yi Abu Hurayra Abu Zinad Abu Hurayra kon xam nga ne boo amee Abu Zinad kon am na al A'raj kon da ngay jàpp ne kon al A'raj mënu la nekk ci kanam lool benn la waaye am na <laughs> léegi nga ne mais nan laa xamee duñ la tudd Abu Zinad ana la na qul id'u Allah wa id'u Rahman waaw c'est quoi ça ma ne la loolu aaya la du xamoo ko yow fay yow <laughs> man waaw xam naa ko mais c'est que damaa xam gisul lien bi quoi loolu laa bëgg a wax <laughs> qul qul ud'u Allah ud'u Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna borom bi ne waxal yow yenente mi alei saat salaam ne bu ngeen di dagaan di woo di ñaan woo leen allah ci turu allah wala arrahman bu ngeen ci woo rek borom bi moo moom tur yaa nga xam ne ñoo jégg dayo ci kella ci sell te léegi loolu qulillah qulillah da nga naan man allah kon ku njëkk ji abul zinaan mooy abdallah <laughs> waaw awit arrahman arrahman boo kon abdurrahman mooy al arif <laughs> jeex na boo ko jàppee noonu da koy am yow foo ñëwee ci ñoom rek xam nga ne premièrement ñaari ab yi duñu taxaw taxawloo Abu Zinad manu ne bon comme may jaawale mais càllale ni imaamu Malik moo ko solo mais man fàtte naa est ce que al ah imaamu Malik al ah la ko jële mu jële ko ci abu Abu Zinad mu jële ko Seydina Abu Hurayra yow premièrement da ngay xam ne ñaari abu yi Abu Zinad Abu Hurayra radiyallahu anhu du taqalo kon nga xam ne kon Abu Zinad moo jiitu al ah rek moo nekk seen diggante léegi nag nan laa xame seen tur nga ne qul id'u Allah aw id'u Rahman Abu <laughs> ibn Zakwan la tuddoon al-Qurashi voilà léegi nag mu des al-A'raj al nag moom mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj rahmatullah alayhima an Abi Hurayra radiyallahu anhu naw qaal fay loo may xoole ni ni nga <laughs> ah technique jàpp daa am ay technique ah <laughs> léeg-léeg bu la affaire na rek kii foog nga xool yoo xam ne astuce la yoo xam ne kiy jàng mooy xool nan la koy defe moom nu mu fexe ba mën a jàpp mbir mi ci ay as ay mbir yoo xam ne ci lay kàll mbir na ko def bi gën nag boo xam ne moom ngay def ngir mën a koy jàpp mbir mooy alxuraan waaw xulin xool laa wi doo raxmaana xool oh, naa la Abu Bakr ibn Abi Shayba boo bëggee xam ni mu tudd da jël tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ak waajuram boo ko jëlee beneen côté bi rek xam nga Seydina Muhammad ibn Abdillah mais boo jëlee Muhammad kii Abdullah ibn Muhammad mooy kooku mooy turu Seydina ibn Abi Shayba Abu Bakr pa de Usman Usman la tudd ibn Abi Shayba rahmatullah alal jami loolu jarul nga ma ci fixé nii léegi kon boobu al imaamu muslim an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-mar'ata xuliqat min dil'a lam tastaqim laka ala tariqiha fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha 'iwaj iwaj dañuy moo taxoon man li niñ ci ñëw iwaj xam nga imaamu Nawawi nee na la ah, fathil moom niñ koy kii mooy bi fathil ayni waaw wal waawi mais loolu moo ma ne la niñ ci ñëw de loolu moom loolu la wax fii mais mbir mi dañ koy ñaar yëpp am na awaj ak awaj léegi dinañ ñëw sax ban moo ci gën a dëgg insha allahu taala hmm? léegi nag mooy awaj mu ne wa biha awaj wa in dhahabta tuqim wa kasarta wa kasruha talaquha voilà lii nii mooy bi nga xam ne moom la indi wa fi riwayatin li muslim waaye bi mu ne foofu moom boo demee wa kasruha talaquha voilà kantaan ak fële bi nga xamante ne mooy bële